nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa maa kaana li nafsin an tamuuta illaa bi-idni llahi kitaaban mu'ajjalaa wa man yurid thawaaba ad-dunyaa nu'tihi minhaa wa man yurid thawaaba alaaxirati nuutihi minha wa sanajzi shaakiriin suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laayab téeméer bi ak ñeent fukk juróom ci suñu jotaay yi ñu génn jeexaloon nañ laayab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent te waxta wa ma muhammadun rasuul na seydinaa muhammad de salawaatullaahi wa nekkuloon lu du ndaw yàlla ba ni muy jeexe ku jaaroon nañ ci gisaale la nga xam ne dañ koo dige woon muy gis kayfa maata rasuulullah ana naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génne àddina walillaahi alhamdu wal ñu wara a ñu war a continuer fi nga xam ne moom lañu yemoon suñu boroom nekkoon kon wa kaana li nafsin mu ne wamaa kaanata nekkul de te la nekk li nafsin ci benn ngir ñeel benn bakkan antamu tamuy faatu illaa bi idnillah lu dul ci digalal yàlla benn bakkan du dee du faatu lu dul daa fekk borom bi moo joxe ndigal ne day faatu voilà mu ne loolu nag kon nag mbir mi noonu la demee de kitaabam muwajjala daa nekk àpp boo xam ne borom bi mooy loolu bind na ko utal ko app boo xam ne képp ku dund ko ne ana kañ ngay faatu ñaataat ngay def ci kaw suuf wala ñaata weer wala ñaata fan yooyu yépp borom bi tabaaraka wa la daal dina koy bind de lool moo tax yenn yi ay sonal sa bopp lay crème de jouvence yi nga xamante ne nii da ngay botox ba sonn voilà lu ne ñu ñu ñu gëm loola ko ne fii mii sawaay gis nga. boo fi utiliser yi nga xamante ne mooy produit yi nga xamante ne ñu nuyaa Yves Rocher ak gars yi mel ni ñoom moom lañuy ñuy def fii mu ne daay sawaay di nga nes nes yi te di nga gën a gi ñu di ut ay ay ay gene yoo xam ne nee nañ de longévité ngir mën a fee gën a dund yooyu yépp pexe iblis la yoo xam ne moom la leen di tegal de toute façon li ma leen ko waxe woon ci jataay yee weesu rek mooy man nga fee yooyu yépp sax mën naa baax waaw léegi nañ aussi dose dox nañ nga génn fii benn benn ndaraan daal di lay yenu benn oto daal di lay fépp nga daal dem laa si na sa waay wala sa kër bi arrêté moo tax yooyu moom yu fi jaaxaan la képp ku faatu rek daa fekk borom bi tabaaraka wa ta'ala moom moo bind naka ngay faatu ak kañ ngay faatu comme la waykatu arab ba waxoon te tuddoon nañ ko fi fii di ta'addadatil asbaab wal mawtu waahidun ni ñuy faatoo kese moo wute waaye dee moom dee la rek te nag ku sa àpp jot moom cenn manu ci dara kon nag suñu boroom ne kitaabam mu ajjala mu ne wa may yurid képp nag koo xam ne namm na ci jaam yi ci nit ñi képp koo xam ne yow li la tax a jóg li nga namm ta moo lay yëngal guddeeg bëccëg mooy sawaaba duniya yoolu àddina bu jege gii ta doye moom daal yow sa yëngule mooy naka la sa mbiri àddina naka la loolu rekk di doxe yi nga xamante ne yow daal dara yàlla nekku ci mbiri àddina kese suñu boroom ne ku namm loolu lële de nutihi minha dees na ko ci jox lenn dong mooy de toute façon loo ci sonn sonn sonn li la boroom bi tabaaraka wa taala di defal mooy li nga xamante ne moom la dogal ne loolee moom ngay am ak loo sonn sonn nag loolu na ngay am ci àddina mu ne waaye wa may yurid waaye képp koo xam ne moom li ko tax a jóg te moom la namm mooy sawaabal aaxira mooy li nga xamante ne mooy yool di payuk li nga xamante ne bis bu mu ba di yawmal qiyaam suñu boroom ne nuutihi minha dinañu ko ca jox ca xéewal ya nga xam ne ñoo am alaaxira wa sanajzi shaakiriin suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wa sanajzi te xel seet nañoo fay ash-shaakiriina ñi nga xam ne ñoom ñooy sant seen boroom tabaaraka wa taala te mooy lan ndax suñu boroom dane moom walal aaxiratu xayrun de toute façon bu dee pour ñaari kër yi kese àddina ak alaaxira moom alaaxira ak gën ke nga xamante ne nii nag moom yow mbiri àddina la tax a jóg mooy nga ñool nga ci yam ku tax nag ah mbiri ad alaaxira ah wow itam borom bi dina la jox ca lool tafel seen naa fay ñu koy sant waaye wakaayi min nabiyin mu ne wakaayin ana ñaata min nabiyin ci ay yonent yoo xam ne ba léegi bul fàtte ne saar yi laaye yii ñu nekk mu ngi wax ci li nga xamante ne mooy xare Uhud keroog ak la nga xam ne moo fa dal li nga xam ne mooy rey gu bari gi nga xam ne moom la leen waa Quraysh daal di faat loolu nag la leen borom bi tabaraka wa taala di wax mu ne wakka ayin kaay ma jox leen wax leen loo xam ne moo fi doon xew de mooy sunnatallah mooy ay borom bi tabaraka wa taala mu ne wakka ayin ana ñaata min nabiyyin ci ay yonent alayhim salaatu wassalaam qaatala daal dinay xare ñaata ci yonent mooy la xeex na ma maahu ànd ak moom ribbiyuuna ñoo xamante ne ay mbooloo yu baree baree bari ribbiyuuna boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim dañ cee wute ñenn ne waay waay ribbiyuuna mooy ñu baree baree bari rek mooy daal ñii ne ay uluf ay milliers lay ñuy doon ñii ne ay mbooloo yu bari kese la am ñeneen ñoo xamante ne dañ ne ñooy fuqaha u yeeg ulama u yi muy boroom xam-xamu fiq yu mag yeeg boroom xam-xam yi yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak yeneent boo bële daal di koy gëm taxareek moom am ñeneen ñu ne mooy ñi leen topp rek mooy ñi leen topp am ñu ne ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy aarifuuna billaahi ñooy ñi nga xam ne ñoo nànd tey nande ca seen borom tabaaraka wa taala mu ne ñaata ci ñoom ñoo xamante ni ab yonent boo xam ne xare na ànd ak moom jàppale ko ribbi yu na ay mbooloo yu bari ci ñi ko topp nekk boroom xam-xam ya ak ña nga xamante ne ñooy nànd ca seen boroom xeex ak nañu ànd ak moom kasiirun ñu bari fama wahanu ñooñu nag daldi wu ñuy yoon dox de lima asaabahum bañ demee ca seen xare yooyu yële am lu leen dal lu metti ca toolu xare yañ nekkoon te seen borom kese tax ñu amoon fa lu mel ni defet wala ay ngaañ-ngaañ ay rey sax yuñ rey ci ñoom yooyu taxul fa ma waxanu loolu taxul ñoom ñu daal di feebal de daal di daal di yoo njoox wama wama fa ma waxanu kon ma waxanu lima asaabahum fi sabilillah ñoom daal wu ñuy yoon jox ci li nga xam ne moo leen dal ci li nga xam ne moo ci yoonu yàlla wiñ ne woon wama wama dahu fuutat feebuluñu yob ja bàyyeeku wuñu wam tata feebuluñu wamastakanu te blessé wuñ les bras daal di toog daal di xaar naan oh kon daal ñum daal mbir yi kon jeex na déedéet bàyyi mu daanu déedéet daal di ñëw bàyyi seet bopp ak noon yi daal ne jeex na kon léegi ñoom daal nañ def ci ñun lu ñu man déedéet ñoom defuñu noonu de wallaahu mooy dañoo góorgóorlu malgré defet yu leen dal lool mooy lan mooy yéen saxaaba yii radiyallahu ankum ngeen xam ne lii dal na leen Uhud bu mu leen kaawaa ah bu mu tax ngeen jàpp ne waaw kon nag lii day wane ne comme ni ko ñenn ñi doon waxe ci ñenn ñi nga xam ne seen xol daa amoon ak feebar seenu ngëm daa desoon ci munaafiquuna yi nga xamante ne nii am na malgré nag la seen waaja defoon bi Abdallah ibn Ubay keroog gis nañ trois cents personnes ci naafiq yi la dëppal waaye am na lenn ci naafiq yi yoo xam ne yu desoon la comme Tabuk rek waxoon naa la naafiq moom façon bul foog ne ñoom seenub jeu loolu moo tax nekk fi naan damay seet naafiq yi loolu da ngay sonal sa bopp da loolu da ngay sonal sa bopp képp mooy loolu borom dee leen xam dëgg-dëgg mooy gaay la ñuy dëpp dëpp am na ci ñoom ñoo xam ne desoon nañ comme Tabuk nañu defoon la muy metti metti ba ñoom président naafiq yi ne woon demul am na ci ndongaan yi ñoo xam ne def woon nañ dem ba doon jéema a faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca al ba ba ñu yéegee ba ba muy jaar ca fu kawe foofale ba ñuy dëpp jóge ghazwatu Tabuk kon nag mu ne nag gis nga loolu la leen dal ci yu metti kon na ngeen jàng ne am na ñu fi jiitu woon yonent yu fi jiitu woon am ñoo xamante ne ñooñu àndoon ak moom doon xareek ñoom baleen lu mel ni leen dal Uhud nii dalee ñoom yoon joxuñu seebu lu ñu bàyyeeku wuñu daal di daal di wàcc seen ndodd yi di xaar seen noon yi daal di leen faat di def ci ñoom lu leen neex déedéet wallahu ta borom bi yuhibbu saabiriin moom de dafa bëgg lool ñi nga xam ne ñooy woy munkaj yi kon nag muñ leen da ngeen jànge ci li leen dal ba bu ëllëgee ngeen di topp ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaay nag ma wax leen ñoom baleen lu metti yooyu doon dal lan lañ doon réagir ak lan lañ doon wax mu ne wa ma kaana qawluhum ñoom ñoo ñële de nekkul woon seen wax nekkul woon

illaa lu dul am qaalu ñu doon wax rabbana ñin doon def nekkuñu fi comme li ñeen ñi def de te suñu borom dina ko nettali ci kanam keroog Uhud déedéet ak ñi nga xam ne dañoo daw ak ñi nga xam ne doon wax yeneen yi wax ñuy nag ñoom ñoom doonu ñoon wax lool lan lañ doon wax ñoom liñ doon wax mooy qaalu dañ doon wax rabbana yow suñu borom tabaaraka wa taala ighfir lana waay waay yal na nga ñu jéggal dunubana suñu bàkkaar yi wa israafana ak suñu ëppal fii amrina ci suñu mbir mi nga xam ne mooy mooy de toute façon leer na leen de fu ñu amee defet am na loo xamante ne ab tarxiis tarxiis boo xamante ne nii jógewul ci kenn lu dul ci ñoom ñu di xarekat yi ci ñoom la jóge ndax la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon kesee ci ne ba ñuy génn keroog ko walakumun nasru im sabartum yéen de yéenay ñam yéenay am ndam bu ngeen muñee ci samay ndigal ngeen ciy nekk waaye nag ba nga xam ne waa montagne ba ca la ñu wàcc ca la defet ba daladoo ci ñépp te yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon seen biir kon nag mu ne ñii nag ñoom lii lañ doon wax de nga yow suñu boroom kon yow fir la na waay waay yal nag ñu jéggal dunubana suñu bakkaar yi wa israfana ak suñu jéppal gi ñu ëppal sa digal yi ñu jéggi ko fii wala sa tere yi ñu daal di koy jéggi dugg ci yooyu lañ lay ñaan fii amrinaa ci suñu mbir wa sabbit aqdamana te borom bi tabaaraka wa taala ñu ngi lay ñaan nga dëgëral suñu ndëgg tànk wansurnaa teel nag ñu dimbali alal qawmil kaafiriin ci nit ñi nga xamante ne ñooy nitu yée ñii nga xam ne ñooy yéeféer yi mu ñu boroom ne ba ñu defee noon nag faataahumullahu thawaaba dunya suñu boroom tabaaraka wa taala daal di leen jox li nga xamante ni mooy yoolu àddina bi wa husna thawaabil aaxira ak la gën a taaru ca payuk alaaxira moom la leen jox wallahu tabaram di tabaaraka wa taala yuhibbul muhsinin moom dafa sopp lool ñi nga xamante ne ñooy rafetal kon mbir màngale tëj xam nga waxoon na ku fi sopp mbiru ku ku ku bëgg mbiru euh, yoolu àddina mu jox la ci ku bëgg yoolu alaaxira mu jox la ci ñii nag doon def tey rafetal kuy rafetal te yàlla tax ñaar yépp lay jox même bu dee laajoo ko gis nga gaay yi mu joxe exemple ne ñoom noon lañ doon def ribbi yoona yoo yële nii lañ meloon mooy xare ci yoonu yàlla lu nett leen ci dal duñ ne mukku ñoom dañuy remettre en cause seen bokk lañ naan ñun la ci ñun la jóge moo tax kon ni ñu mën a def mooy ñaan jéggal suñu boroom alhamdulilah suñu ëppal yu nekk suñu mbir te mu sàmm gina dëgëral suñu ndëgg tànk bu ñu jàmmartoo roo jàmmarootee ak yu noon bi waaye da gina dëgëral suñu ndëggu tànk ci ay ndigalam tey sori ay tereem te nga dimbali ñu nag suñu kaw noon yi kon nag bañ ko defee